فيقول الإمام الحافظ الحجة العالم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام fi lbaabi sadisi wathalaathiin baabu nafaqati ala alciyaal kon inshaa allahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jataay bii ñu génn ci toolu nit ñu sell ñi radia allahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa jacala aljinaana alculaa maskanahum wa mawaahum amin jeexale woon ñaari xadis yi ñu dese woon ci chapitre numéro trente cinq wala garab numéro trente cinq di fanweer ak juróom ñu ngi doon xadisu deux cent quatre vingt sept di xadis Seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu jeexale woon ak xadis deux cent quatre vingt huit di xadis Seydina Usaama ibn Zaydin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bim ne yonent bi nee na ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijaali min an-nisaa loolu la ñu mujj woon tey nag ñu war ubi ubbi bunt bu bees ci tool bi wala garab gu bees muy trente-six numéro garab numéro trente-six wala chapitre numéro trente-six fanweer ak juróom benn mu ne baabu buntu an nafaqati di dépenser alal iyaali ci njaboot bi al iyaal mooy njaboot bi buntu bii di wax ngëneel ak léegi farata bu muy nekk selon ay moyen wam selon la mu man ki nga xam ne mooy père de famille bi mooy waajur gi dépenser gu mu war a dépenser ci njaboot bi al imaam di ko ubbee comme ni mu waxe woon rahimahullahu taala tañ koy fàttali lu bari bi muy ci mbëmbëstal mi ci introduction bi bu mu ne wa usaddiru al min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat te damay ubbee buntu yi may def ci leen ci al qur'aan bu tedd bi ci ay aaya yoo xam ne yu màgg la te tedd te tamit comme niñ ko yàggee wax mooy nit ñu sell ñi seen lépp bayna alqur'ani wa sunna ci diggante alqur'an ak sunna <coughs> lool mooy seenub dund lool mooy seenub seen lépp kon nag mu commencé al imam di wax mu ne qaala allahu taala wàll wu njëkk wi ci bunt bi composé garab gi muy côté alqur'an mu ne qaala wax na allahu borom bi taala mi kawe yéegut ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wa 'alal mawluudi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruuf waaw suuratul baqara aaya 233 mu ne wa alal mawluudi borom bi ne war na ci kaw ki nga xam ne mawluudi lahu moom lañ jural doom rizquhunna wërsëgu mooy dundal jox dundu hunna mooy yaay ya ñi jur mooy ñi juróol ñi leen juróol doom muy soxna ya wa kiswatuhunna waaye war na tamit ci seen kaw la war ñu solal leen bil ma'ruf ci li nga xamante ne mooy njekk waaw waaye bii wax nañ la ko suuratul baqara aaya eh, lii nag yàgg nañoo gis ci bunt yi ñu génn yoo xamante ne day won ne dundal gi daa war li nga xamante ne comme niñ ko gisoon ci hadis numéro deux cent soixante seize bi boo Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radiyallahu ta'ala an bu mu ne dégg na yonente mi alay saatu salam keroog hajjatul wadaa muy wax góor ñi di la wax ne ñoom jigéen ñi xaq bi ñu am ci ñoom ah mu ne alaa wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa wa haqquhunna alaykum xaq bi jigéen ñi am ci seen kaw yéen boroom kër yi an tuhsinu ilayhinna lépp lu ngeen di jëflante ak ñoom muy lu rafet ngeen di rafetal jëme ci ñoom waaw fi kiswatihin hinna yi solal leen wa ta'amihinna ak seen dundal leen loog yeneen yi ñu gisoon suñu boroom di wax fii ci aaya bii nga xam ne al imam comme nim faral di def aaya bi gën a guddul yi aaya bu gudd la mooy ba tàmbali woon wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa'a bim naan way yaay yi nday yi nañuy nàmpal seen doom yi ñaari at yu mat sëkk ngir képp koo xam ne bëgg naa matal li nga xam ne mooy ak nàmpal ci la ko tege ne wa alal mawluudi lahu te nga xamante ne nii nag war na ci loosu ko nga xam ne moom lañu jural doom ji muy waajur wi góor wi na mooy jigéen ñi leen jural seen doom yi ñu daal di leen di e, jox di leen dundal seen wërsëg di li ñuy dund ak naan wa kiswatuhunna ak seenuk sol waaye nag bil ma'ruf ci njekk loo xamante ne nii moom lañ la doon wax ne amul loo xam ne dañ naan lii la walla képp koo xam ne am nga soxna dee ko toggal ay ganaar di ko rayal ay ay año ay xar yu nooy te wala yu duuf muy lekk te waa ji manu ko déedéet déedéet ku nekk rek selon li man li nga fa man man manam toll ndax moo tax borom bi ne li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi waaw na dépenser gis nañ ko fan yee zu sa'atin ku yàlla tàllalal xéewal yaatalal la ko nga dépenser ci kaw loolee waaye nag ku yàlla xompal te moom la ci teg boobu moom la teg ginnaaw aaya bii bon euh, euh, am na loo lii euh, lenn la lëkkaaleem ak bunt bi mooy waruk li suñu borom ne wa alal waalidi mawludi lahu war na ci ki nga xam ne moom lañu jural doom rizquhunna loolu borom bi moo ko farataal léegi nag est-ce que bi ki muy wax mooy jigéen gi nga xamante ne nii dañ koo fase sauf que bi muy bi ko waaj yi fase da koo jural doom wala dafa ëmboon mu am doom léegi nag doom joojee mu war koo nàmpal est-ce que kooku lay wax wala ki nga xam ne rek mooy soxnaam loolu boroom xam-xam yi wute la boo xam ne loolu taxuñoo jóg l'essentiel <laughs> liñ ci xam mooy borom bi fii leeral na li nga xamante ne mooy kan la war li nga xam ne mooy dépenser ci e, e, soxna yi waaw mooy ki nga xam ne moom lañ juróol doom ji waaw mu ne wa qaala taala mu teg ci beneen moom al imaamu Nawawi beneen aaya mu ne borom bi tabaaraka wa taala nee na li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah laa yukallifu allahu nafsan illaa maa aataaha voilà suratu talaaq aaya aaya set mu ne moom nañ doon wax sànq mu boobu nga xam ne moo kawe te yéegul te ak kaweem euh, jaarewul ci géej ba léegi nee li yunfiq ngir mu dépenser zu ah koo xamante ne nii boroomu yaatu la ku boroom bi yaatal wërsëgëm min saati ca la ko boroom bi daal di yaatalal waaw nay dépenser en conséquence de ça ce li koy boroom bi yombalal defal ko waaye wa man qudira képp koo xam ne ale yi xompal nañ ko mooy ngëbal nañu ko ah mooy bari lewul rizquhu li nga xam ne mooy wërsëgëm kooku fal yunfiq du ne waaw bon comme que man nag bari ma kon man xam naa dédommagé nañ ma teggil nañ ma affaire bi quoi déedéet lu kii bokk maanaam mooy exonéré nañ ma exonéré nañ ma pas dédommagé nañ ma exonéré nañ ma déedéet suñu borom ne déedéet waaw <laughs> ah non fal waman qudira bul ne ah waaw ñi am daal ñi ñi ñi am li ne géej lu lu bari daal ñoom ñooy saraxe ñoom ñoom ñoom ñooy dépenser ñoom la war ci seen jaboot yi waaye kanta bon man moom comme que pauvre la sama liggéey bii nga xam ne saa yi damay sonn kon xam naa man taxul may wax man li nga xam ne damay jël zakat ñu ne la déet même loolu wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kooku na dépenser ci li yàlla jox waaw te nag ku nekk ci ki yaatuleeg ki ñu xompule ku ci nekk na xam ne laa yukallifu boroom borom bi du gàll du teg jëf toog bu jëf nafsan benn bakkan di ko responsa di ko responsabiliser naan ko defal lii di ko di ko xaar ci moom illaa lu dul ma ataaha selon la mu ko jox waaw en fonction li la yàlla jox kese xéewale la ko ci kaw loolu la la defal ak bul def waaw waaw kon nag borom bi xam na <laughs> waaw ki mu yaatalal moom na dépenser selon li ko boroom bi yaatalal saa mu dugg nag ci tab ci yàq waaye ci lim xompal na dépenser selon li ko boroom bi ya euh, xompal lim ko jox saa mu dugg te ci nay bëgg koo kal rek ne aw ma ba tax yi nga xam ne man na ko mu ne kon nag man moom xam naa garaawul suñu boroom ne déedéet yéen ñoon ñépp la waaw mooy borom bi kon teggiwu ci kenn <coughs> waaye mooy bil ma'ruf ci njekk mu wax sànk ci aaya bale loolu wax mooy lii ku nekk rek li wolof yi naan la nga amee la nga am sa gafaka moom ngay dugge marché looloo fi am waaw loolu kese moo fi am amul leneen ku nekk la sa gafaka àttan noonu ngay dugge marché jeex na amul leneen waaw moom laa la doon wax fan yële ne loo xam ne sa borom bi la bind nag tegu la ko waaw <laughs> sa borom tegu la ko bés boo fi nangoo jaam ni yow moo xam sa yaay la walla sa baay la wala sa soxna la wala waa parce que pour plaire aux gens ba tax ñu lay teg loo xamante ne yàlla mi la bind gën laa xam sa bopp gin laa xam nga lay jéem a teg lu noonu sax tegu la ko ngay nangu ay ñooñu di la teg dara boo ko nangoo boo culbutee yaa ko teg sa bopp waaw lu la dal ëllëg na nga yor ku say euh, fal tabki ala nafsik na nga jooy ci sa bopp déyalal sa bopp jooyalal sa bopp waaw bul dem fenn di fa jaay ak ak kii yóbbu déedéet parce yaa ko def waaw man yàlla mi ma bind gimmaa xam ñépp du ma ne lii tegalu ko te ku nekk xam nga nag moo tax mu ne <laughs> waaw kullu nafsin bimaa kasabat rahina waaw yow yaa gën a xam sa bopp sa ñeneen ñaa ah. waaw léegi nag ah ku nekk la nga la nga jëf loolu ngay gaaraata xam nga ko bu baax laa wax xam nga la nga man ak la la la la sa la la sa poos attan waaw li wolof yi naan bët moom yenuwul waaye xam na lu bopp attan waaw fii mu ne bu ma taxaw envoyé ah, ah xamoo loolu <laughs> xamoo xamoo expression boobu ah mooy fii mu ne bu ma taxawee <laughs> ñu tegal ma saaku boo xam ne cent kilos la <laughs> rek ma gis ko rek man dinaa xam est-ce sama bopp mën naa ko yenu wala déet voilà loolu dinaa xam est-ce que man mën naa koy dem déet mooy bët yenuwul waaye xam na lu bopp attan waaw am na yoo xam ne it buñ la ko naree def loo yow nan ngay toogee ñu ne la sawaay yow yow yow <laughs> euh, da ngaa tënk sa bopp <laughs> ah borom bi bala ci noonu rek <laughs> waaw inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim boroom bi nee na moom moom yàlla du du du du soppi la ne fa ay ñoñ ay nit lu dul ñoom ñu pare ngir soppi la ne fa ñoom waaw comme que yow nag yaa jël sa bopp daal di koy tënk ci salaire boo xamante ne nii bu doon salaire bu jaar yoon sax ñu wax mais salaire de de misère la <laughs> fekk yow am nga yeneen possibilité yoo def am am na ñoo xam ne ñoom amuñu beneen possibilité voilà moo tax li may wax du pour ñëpp ah. am na ñoo xam ne mooy moom laa doon wax Sénégal temps naan xanaa gars yi seen xol yi du ñu duñu ñu xalaat amuñu xel amuñu yërmande guy taxawaalu ci seen xol yi xanaa waaw di gagner ay millions ci sa entreprise bi di di jël di journalier ñoo xam ne jour bu nekk nga jël ñeneen ñu wuteeg ñeneen ba pare di menacer ñi ngay jël que ne boo bañee moom 2000 laa lay fay liggéey bi gën a yokk doo leen fay dara lu baax amuñu mesure de protection amuñu dara fa ñuy liggéeyee sax sol kaskat yu jaar yoon sax duñu ko de payoor gi bon te ndax amuñu amuñu pexe saa bu ñu xëyee ñëwaat waaw te bu ñu fi doo dawloo ñu leen di mën menacer que ah boo kiiwul ñu bàyyi la fi ah gis nga ñi ñii yëpp liggéey lañ bëgg te cinquante personnes lañuy jël te ñu fi nekk rek ëpp nañ huit cent waaw yow nag bu ñu la jëlee ngay fuuy fuuylu naan ay salaire daa tuute eh, bu ñu foog mooy di leen chantage loolu ah keroog ñu ngi lay wax loolu xam nga kooku ko ban soit la boo ko naan bu dee yaa tënk sa bopp non kooku moom mooy lii la man réew moo xam ne te suñu façon réew yi da ngay góorgóorlu def lu ne mais ni système bi demee la ak ñi nga xamante ni noonu la noonu la mal ficelé waaw waaw bu dee da ngaa ñëw yenn ku mel noonu mën na dalit ku nekk France wala Italie wala yooyu mu nekk ci cas boo xam ne loolu kese la mën a def parce que sur imagine koo xam ne ay këyitam amul këyit ñu koy liggéey loolu mel noonu mais waa ji ko exploité mais moom managul lu bari il suffit gars yi xam ne sax moom sans papier la gars yi jël ko yóbbu am na ñoo xam ne sax am nañ kayit waaye mooy amuñu leneen ñooñu ko mais en tout cas mooy bu ñu génnee yi nga xam ne cas yooyu ki nga xam ne moom man na fexe leneen sukk ak tayel ak tamit mën a euh, tàmm rek nekk koo xam ne salarié tout le temps am ku koy jiite rek moom loolu daal euh, euh, moom moom moom moom foofu rek la bo ah, kooku nag nga tënk sa bopp fenn loolu daal naan nga tënk sa bopp fenn. ci salaire boo xam ne <laughs> yow weer wu nekk xam nga ne yow neuf cent euros ngay am par weer ak loo man di def bu yokkee ay cinquante euros ci yokk waaw <laughs> léegi yow nga am loolu waaw inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin mooy waajooju moom ah comme que bëggoon a soppi doxalin la mu ne façon liggéeyam boobu te te man na koo man na def leneen waaye suuf conformisme ak tamit nekk na fii tayeelu nekk fii di seeti leneen ak def loolu effort boobu la bëggul a def wala mu ne mais man xaaral est-ce man affaire yi surtout bu dee ko qualifié la ci affaire yi ay affaire informatique yii nii mais man est-ce que du ma fexe nekk auto entrepreneur boo xamante ne nii lii nga xam ne moom la ma euh, sama boîte bii di ma di ma di ma di ma di ma fay embauché ma nii est man du ma ko fexe di def ba pare di sous-traiter ñoom ndax ñoom dañuy sous-traiter ma fexe def sama euh, kii auto entrepreneuriat di am ay marché yu mel est-ce ko def waaye tayyee la def loolu mu ne moom moom ah moom daal salarié gi daal salariat gi daal saa xëyee daal dem ci patron bi defal ko huit heures xaw ma huit lan nan les huit yu xaw ma lan waaw heure bu mu kii en tout cas l'essentiel wala six heures wala yu mel noonu kii dóor après waaw jàpp ci salaire am yow yaa tënk sa bopp foofu ah inna allaha nag laa yughayyiru ma bi qawm bul yaakaar ne si situation dina décanté wu di dem ci évolution lu dul xanaa branche ba <laughs> ñoom ñu def loo xam ne mooy tax nga évoluer waaw waaye moos boo tegee noonu rek ne yow daal ci salariat daal nga fa séenee dee yëgal ne boroom bi moom du soppi la ne fa yow ba ngay nekk entrepreneur wala auto entrepreneur wala chef de société wala chef de firme wala nekk benn koo xam ne mooy ab patron ngay doon ndax kat yow yaa bëggula soppi te borom bi nee na du soppi la fa ay ñun fekk ñoom parewuñ ngir soppi la fa ñoom kon nag yow nga xam ne sa salaire lii la nga ñëw gars yi di la di di di la teg naan la voilà weer wu nekk nag suñu doom ji boo ko boo ko boo ko jëlee ñu lay laaj ne loolu nga war a joxe loo xamante ne ni yow moo ëpp sax sa salaire wala sa salaire lay maaseel da nga koy nangu waaw yow nangu fa da ngay bañ tëdd di naaj ah non loolu manuma ko non loolu moom xalaatuma ko mu ngi noonu. mooy bët yenuwul waaye xam nga bu boobaa yaa gën a xam li nga attan ak li nga attanu waaw boo fi jëlee engagement loo xam ne ah, ay ay ay cinq mille la nga war a fay ta affaire bi ah, yow sa salaire bi mille euros te yow sa salaire daanaka boo ko jotee balaa le vingt affaire bi rës lépp jeex da ngay ci lool déedéet kon nag ku nekk selon li mu am waaw yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah waaw laa yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha borom bee simple mbiri wallahi tegul benn bakkan lu lu mu attal jaamu yàlla ji jóg leen julli fajar julli tisbaar tàkkusaan ti eh, kii tàkkusaan ko man waaw woor benn weer ci douze mois ñépp ko man en tout ñu ëpp man nañ ko ñu ko manul wax na leen nan ngeen di def waaw nga xam ne dañoo feebar aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra waaw ñu feebar wala sax nga nekk ci kaw tukki te ban a woor sax force la ne la par force nga woor jàppal la nga fa la nga ca am bu yeneen jamono jotee ginnaaw koor gi nga fay ko waaw mu ngi noonu lépp moo tax mooy alxanafiyatu samha diine gi mooy yoon wi jéng lépp jublu jëm ci borom bi ba pare yomb waaw waaw te kenn du teengal diine ji lu dul ne dina la noot moo tax dafa woyof borom bi lii la ci wàllu dépense yi nii la waaw moo taxoon ma ne la woon manoo ñëw ne voilà léegi eh, eh, yow eh, ñun nag ah, suñu doom nag da ngay xam ne voilà parce que yow ba nga koy takk su situation bi nga ko jëlee bu baax la baayam millionnaire la baayam grand chef d'entreprise la baayam benn pa bawol bawol bu bari alal la seen gis nga seen kër ga nga ko koy jële ndékkéem ni mu doon demee añam ni mu doon demee reeram ni mu doon demee léegi yow boo ko takkee par force nga assurer ko même condition yooyu loolu l'islam déedéet waaw ah, te yow mii ñëw di di di bëgg si ndaw si di di di di labat si bu ko nëbb sa situation wala di ko gëmloo ne yow fii mu ne da yor lu ne gañ te yére yi nga indi tay sax ngir fees ko da koo am. déedéet yooyu yëpp ay yooyu yëpp du affaire affaire normalité yàlla terewuñu affaire diine quoi soxal li nga am ak li nga man nga ñëw présenté wu ku la bëgg na la bëgg ci ni nga doon ku la bañ bañ la ci loolu ku la nangulul nang bañ laa nangul ci loolu waaye boo fi nee di camoufler waxoon naa la mariage bi benn bés ak ñaara <laughs> moo ma ne la vingt ans da ngay gis ñaar ñoom nañ naan vingt ans dañuy génn waaw vingt ans dañuy génn waaw vingt ans lañuy nekk di génn xamante wu ñu de <laughs> waaw ñu ta ñu ñu ñu mariage rek mariage defut année ñu tax lu tax parce que lañ doon camouflé woon te ku nekk doonoo woon won sa moroom la nga doon dëgg-dëgg saa bu ñu waree daje ku nekk waajal boppam waa yow feer lu metti ci boppam ngir mën a muñ yu bari ak wone la gën a rafet fa moom waaye loolu nag mariage du wëy parce que dundu gi la vingt quatre heures sur vingt quatre waaw sept jours sur sept amatul camouflage boo camouflé première semaine manoo koo continuer waaw loo yàgg yàgg sa jikko yi nga am dina feeñ bu boobaa nag ku nekk ni walla daf ma woon naxoon daf maa nëbboon boppam nangam ak nàngam après ñu tas ku nekk dem ku nekk nag jàpp ne di ko wax ak say mbokk rek ak say xarit ak ñana fan ak ña nga xam ne ñoo lay jay ñu jàpp ne nga jàpp ne yaa nekk ci dëgg keneen ki moo am tort alors que euh, yéen ñëpp a waaw <laughs> waaw yéen ñëpp a rek kon nag loolu la kooku kenn manu ko ne yow léegi ah gis nga de baayam moom potu goloria lay ndékkee waaw ah. léegi nag yow boo ko ndee kër daa ah, xamante ne saa benn place bii mu yor day doo day dóor ko dàq xam nañ ni marché bi demee nga ne ko yow itam il faut nga koy poto goloria tous les matins daa mën a nekk waaw gis nga nag bàyyam tous cere yi ganaar la cere yi ñàngama ci nàngam ah, yu kawe waaw day rendi lu ci ay xar waaw semaine bu nekk wala weer wu nekk ah def ci frigo yi ku ne yow itam deel def noonu waaye mane ne loolu du diine laa wax suñu boroom nee na <laughs> selon waa ji li mu man rek laa yukallifu llahu nafsan boroom bi ma ne gàllul benn benn benn bakkan illaa ma ata lu dul selon lam ko jox al imaamu Nawawi mooy dépense bu dee daa war ci góor gi selon it li mu am mooy li ñu wax sànk moom itam bu mu am ba pare di nay naylu waaw di joxe loo xamante ne nii daraa ci matut waaw daraa ci matut ba pare nag mu bëgg koo kaal rek ne waaw xam nga sama situation amu alors que ba bu doxee daa war a dox waaw waaw daa war a bu doxee dangaa war a daa daa war a euh, daa war a sentir ne affaire bi nag soppeeku na waaye mu soppeeku nga nekk fi di deedeelu déedéet loolu tamit euh, l'islam xaaju la waxoon waaw kon nag loolu moo tax suñu borom ne woon kuy def ci dépenser ah ci dépense mu ne eh, na nga na nga na bu bu bul jël sa loxo tàllal ko kullal basti déedéet bu ko def loolu moom bu ko def wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fa taq'uda maluman mahsura waaw inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira waaw bul jël sa loxo lonk ko def mu lonk ca sa doq ko waaye bul jël moo ndax nay bul jël tàllal ko gépp tàllal mooy di yàq waaw ndax boo ko defee kat di nga mujj nekk koo xam ne ku ñuy ŋàññ nga de sa boroom nag na la yëg ne moom mooy tàllalal wërsëg ku ko soob yaatalal ko ko waaye mooy xompal ko no ku ko soob moom nag jaamam yi mooy ki xam dëgg-dëgg te mooy ki di gis mooy ki di surveiller moo xam ku nekk lu tax mu jox la lii te joxu la lee kon nag mu ngi noonu le kon nag mu teg jan imaamu Nawawi rahimahullah aay bu mujj mu ne wa qaala ta'ala ah mu ne wa ta wax na ta'ala borom bi nga xamante ne nii moo kawete yéegut wa mu ne wa kon wa maa anfaqtum lépp lu ngeen dépensé rek yéen ni ñi min shay'in ci loolu lu man di doon bu leen xeeb lu mu man di doon bari na tuuti na yamamaay na lu mu man di doon fa huwa xam leen ne borom bi yukhlifuhu waaw mooy. ki leen di fay ginnaaw ba ngeen defee lu baax lool moo leen koy wutal lu yi yu yiiw lu leen di defal seen ginnaaw yoole leen ko waaw <laughs> suuratu saba aaya trente-neuf waaw mooy comme laa yii rek mooy waxul lépp suñu boroom dane qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raaziqiin mu ne ko qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna rabbi dëgg-dëgg sama borom yabsutu rizqa mooy kii mooy comme aay wiñ génn sànq rek ah, ci suuratu Isra bi mooy tàllal wërsëg yaatalal wërsëg li man yasha'u ku ko soob min waaye wa yaqdiru la boo koy xompalit ku ko soob mu xompal la de waaw moo tax richesse pauvreté borom bee koy def waaw ku mu neex mooy albasitu mooy alqabidu mu mu mu mu tàllalal la ci turam boobu albasit wala mu xompal la ci eh, turam boobu al alqabid waaw lu ci nekk nag mooy wa nabluukum bil xayri wa sharri bi day ñëwaat rek fitna yow mi ñu yaatalal xamal ne sa boroom a lay ci yaatal gi mu yaatal sa wërsëg ndax da nga ko ciy sant walla déet waaw ndax da ngay def ni comme Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam bam ne ah lii de sama xéewalu boroom la li yabluwani a ashkuru am akfur <laughs> waaw lii de sama xéewalu boroom la sama may boroom la de ngir mu saytu ma nattu ma xool la dama koy sant mooy alal ji ma defal nguur gi ma defal ubbi gi ma ubbee ci wàllu àddina ndax dama ko ciy jaar di ci def lu ko neex mooy sant naa ko ngir am ngërëmam am ak fur wala damay lànk bàyyi loolu lépp daal di koy wëlli topp leneen waaw kon nag loolu la wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna kon nag mu ngi kon nag borom bi loolu lay def waaw loolu lay def mooy yaatalal wërsëg li man yasha ku ko soob waaw coobare borom bi la nekk richesse ak manque de richesse ci coobareem la nekk waaye am na yoon yi mu teg ne la lii jaar ndax sunnatallahi allati qad xalat fi ibadihi walan tajida li sunnatillahi tabdila waaw waaw am na ñoo xam ne dañuy judd nekk borom alal ndax dañ koo donn am ñoo xam ne dañoo liggéey dañoo sonn te man ya'mal mis fa man ya'mal misqaala yara wa man ya'mal misqaala dharra sharran yara waaw liggéey <laughs> waaw waaye daal lu mu ci man di doon mbir yi du effort kenn kese mooy tax nga am dara walla nga ñàkk dara wala ñàkk effort borom bi ne mooy wër wërsëgal ci jaamu yi ko soob di ko xompal ko soob waaye yëg leen ne wama anfaqtum ki ma yaatalal ak ki ma xompal lépp lu ngeen dépensé min shay'in ci dara selon la ngeen yor fa huwa yukhlifu bu dee borom bee tax ngeen def ko dina leen ko wutuwal dina leen wutulal looloye mooy dina leen ci defal lu baax fay leen lu baax yool bu baax ba ngeen defee lu baax lool ngir moom waa kiy def ngir ngis tala ndax borom bi nee na man maa gina denc ñu may bokkaaleel ci bokkaale man amila amalan ashraka fii ghayri taraktuhu wa shirka képp ku fi jëfub jëf boo xamante ne ngir yàlla nga ko waroon a def nga may bokkaale keneen ay gis leen maag déggtal maag ak diwa tax bu dul woon ñii wag yooyu yooyu tax nga def wala ngir sa plaisir u bakkan kese ah borom bi ne naa ko bàyyeeg loolu li mu may jéem bokkaaleel waaw boo defee moom borom bu yuxlu fo mooy wutuwu la lu baax loolu nga def daal di la koy wutawu ay waanay ngëneelam ay tëbbam ay yoolam yoo xam ne moom la lay defal ba pare te la nga dépensé dina la ci wuta jox la lu gën loolu le lu ko gën a ëpp yokk barke def barke ca la nga xam ne moom nga joxe waaw wa huwa moom borom boobu xayrul raziqin mooy ci gën ci ñuy joxa ñuy wër wërsëgalaate te moom kese sax mooy kiy wërsëgalaate mooy ki euh, borom di taba raka wa taala kon lii la al imaamu an-Nawawi lii lépp di jëm ci wàllu dépense waaw gis nga muy wax ci ki nga xam ne yaatalal nañ ko boroom kër gi ñu waatalal ginna laatu boroom kër kese ci yenn xadiis yi ci yenn aay yi waaye yenn yi ci ñoom dëgg waalal mawluudi loolu dafa lahu dafa leer que ñooñ lay wax ak yii nii yëpp yun sëg zo saatin loolu it moom la doon wax ca suuratu talaq ndax ci yooyu la doon wax ak fii nii ci wàllu dépense yi kon nag mu ngi noonu ngir wanne kon baabu nafaqati buntu dépense alal iyaali ci njaboot gi kon nag bii di ñëw insha allah ñu dugg ci beneen wàll wi nga xam ne moo composé garab gi <coughs> ñu nekk muy wàllu hadith yi al imam nag dina ko commencé hadith numéro deux cent quatre-vingt-neuf neuf mu jeexe hadith deux cent quatre-vingt-seize kon fay ñaata la konteel tout le temps quatre-vingt-neuf quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize